Mm-hmm. asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ngeen di nuyu di leen ziyaara groupe sopp da baax programme spécial gàmmu 2016 comme ni ngeen ko xamee woon rek gannaaw bañ daa doxal fii benn programme chaque jour benn oustaz ñëw wax indi ñu benn waxtaan programme boobu dañ ko agandi tey jii nii bés bu yàlla sàkk oustaz yi nekk ci groupe bi daan def seen rubrique ñooy continuer ba léegi di def seen rubrique waaye nag lépp ci wàllu gàmmu gi leen ko jublul comme na ngeen ko xamee oustaz El Hadj Niang gannaaw bu mu génnee léegi ñëw waxtaanal ñi ci wàllu jaar-jaar yonent bi def benn introduction di ko sant di ko gërëm oustaz Issa li war a waxtaan ci jaar-jaaru Seydi de Hadj Malick si ki nga xam ne mooy oustaz ibu Niang mm, doon ibu Sakho moom moo war a waxtaanee li nga xam ne mooy waajal gàmmu gi maanaam ñu ngi koy waajee ak boo demee ba Tiwaawoon gàmmu ko naan nga ko mën a doxalee foofu naan nga koy defalee waaye war waxtaan ci man lu burd moo tax euh, waxtaanam bi la leen bëgg jagleel léegi léegi ngeen déglu ko teewlu ko bu baax baax ndax waxtaan bi am na solo te jamono ji fan yëpp burd la waxtaanee mbokk yi ñu déglu ko bu baax baax. على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم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 yàlla nu yàlla bu ne defal jéggal bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa seen mbokk seen xarit seen wëllëre daara moo dellusiwaat ak yéen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fas yéene ñu fàttalante rekk ànd nafar téere boobu nga xam ne mooy burdatul madix nga xam ne imaam bu sori moo ko bind bindal ko ki nga xam def ko ci ki nga xam ne moom mooy sangu-sang yi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy téere boo xam ne bu am solo la téere la boo xam ne fa tabarakallahu njëriñ yi ci nekk ëpp na xam-xam bi ci nekk ëpp na waaye itam li mu ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu rëy la def ko nag ci moom ngir def tawassul jublu woon ci rek teg yonent bi def ci jaar ci def ci porox ndoll pour ñaan yàlla mu saafaraal ko jàngoroom jooju nga xam ne moo ko daloon muy paralysé tuddee ko nag burdatul madih burda mooy firi manto manto boo xam ne def na ko ci euh, way ci tagg ndax ci jamono yonent bi dafa amoon ku tuddoon Kaab ibnu Zuhair nekkoon ko weddi yàlla nekkoon yéefar boo xam ne dafa dëkkoon di ŋàññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di wax ci moom loo xam ne lu sofaanu la lu jëkkut lu àndul ak benn yar dem caa dem ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loon deretam bi maanaa santaane ne képp ku gis kaab na ko rey bu ko reyee itam dara du ko ci topp ci bàkkaar kaab dégg ko xisa ba gudd na lool waxtu wi duñu may ñu yaatal ko waaye la ko déggee sol dàllam dem seeti yonent ñëw fekk ko muy julli ak saxaaba yépp ci biir jàkka ji naka la yonent bi sallallahu alayhi julli ba sëlmal xam nga yonent moom bu daan julli rek bu sëlmalee dafay tourné jàkkaarloog nit ñi kaabam ca buntu jàkka ja naka la sëlmale rek mu dar ko wuute ko ak xasidaam bu tedd boobu di xasida bu riche bu am solo da ca teg yonent bi ba yonent bi xolam yëngu mantoom ba mu soloon mu summi ko jox ko kaab wa tabarakallahu ngir mbégte manto boobu nag moom la al imaamul buusori dàkkante la way bi tudde ko burdatul madih maanaam mantoy samay tagg ndax moom itam bi mu defee xasida bi gënt na gis yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi ci biir gént raay yaram wi ba mu yeewoo la mu àndoon ak ci jàngoro yépp te xalikook moom mu tudde way wi burdatul madix waaye seen Mansuur si radiallahu anhu boroom daara yi yal yàlla yokk leeram doon na wax ni imam Busiri mënoon na ko tudde burdatul madix ndax ci la ko yàlla maye saafara ci jàngoroom jooju mu tàmbali nag xasida bi Euh, ak laaj mel ni ku jàkkaarloog jëmmam am ay laaj yu mu koy laaj tàmbale ko amin tadakkuri jiraanin bi zi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbati riixu min tilqaa'i kaadimatin وأومض البرق في الظلماء من إضمي wax ni waaw yow buusar yi ndax ci fàttaliku ay dëkkandoo jiiraan nekk fii dañ koy firiyee ay soppe amin tadakkur yi jiiraanin ndax ci fàttaliku sa soppe yooyu ndax ci fàttaliku sa dëkkaale bi zi salamin ya nekkoon ca salam ci zi salam di bërëb boo xam ne ma nga nekkoon ca diggante màkk ak Madina moom lañ tuddee zi salam waaw ndax sa di fàttaliku sa soppe yi nekkoon ca zi salam moo waral ma zëjte ngay jaxase dama an ay rongooñ yoo xam ni jaraa mi ngi daw bi maanaa mi ngi sotteeku min muqulatin génne ci ay bët waaye nag bi damin jaxasoo ak ay deret waaw ndax fàttaliku soppe ya nekkoon di salam moo tax yow imam buusar yi ngay jël say ronkoñ jaxase ko ak say deret di ko sotti muy génne ci say bët loolu di tekki rekk cofeel gu mu am ci ñoom nameel gu mu am ci ñoom di leen jooy jooy yu métti ba jaxasoog ay deretam am xëbbati riixu waaw walla sax ngelaw dafa ëpp waaw ndax ngelaw dafa ëpp min tilqaa'i kaadimatin jóge ca bërëb ba nu tuddee kaadima wa awmadal barqu wala sax ndax melax dafa xuuy xuuy nag mooy loo xam ne dafay tàkk rek fayaat min idamin jógey idam fi zalma i ci biir lëndëm gi xam nga su fekkente ne aji soppe ji fu mu toll dafay fàttaliku ak di xalaat soppeem boobu ay taaram la mu rafetle la mu jekkale di ko fàttaliku fu mu tollu su fekkente ne ngelaw ëpp na bàyyi ko nekkoon bu bërëb booba euh, lu sori sori sori dafay mel ni ku kuy jenneer ne euh, ngelaw li daf ko indaaleel indaaleel xeetu soppeem boobu naka noonu itam su fekkente ne melax ga xuuy na su fekkente ne melax xuuy na itam bokk na ci li nga xam ne ñi sopp ci arab yi baaxoo nan ko mooy fu ngelaw melax xuuyee jóge ci seen këru ña ñu sopp nee na dañuy bég dañuy kontaan ngir seen gënuy seen bërëb bi nga xam ne ci la seen soppe yi dëkkoon moo tax muy yedd boppam waaw ndax fàttaliku ay soppi rekk jar na loolu wala sax ndax ngelaw lu ëpp rekk jóge foofa ca ma war na tax ngay tuur sa rongoñ yooyu waaw ndax melax gu xuy rekk moo tax nga war a mën a tuur sa rongoñ yooyu ci yedd waaye gis nga mu indi beneen bayt te mooy fa maa li aynayka in xultat fu fahamata wa maa li qalbika in xultat stafiq yahimi mel ni dafay wax boppam ne moom loolu taxu ko jooy am na leneen lu ko tax a jooy maanaam soppim yu nekkoon ci zi salam fàttaliku leen taxul muy tuuri rongoñ du du ëpp indaale leen seen xet ba tax muy nammaat leen di jooy du itam melox gu xuuy ba tax mu seen bërëb ya moo tax muy jooy déedéet nee na loolu taxu ko jooy mu wëlbatikuwaat nag mel ni kuy waxaat ak jëmmam ne waaw kon lu waral jooy yaa ngi naan ñooñu taxul ñu laa jooy waaye lu tax fa ay li aynayka waaw ana lu dal say bët ana tey lu jàpp say bët ba in xulta ukfufa boo leen waxee ñu arrêté seen jooy yi xamataa ñu continuer ci seen jooy di sotti ay rongoñ kon sax wamaali xalbika bi lu jàpp sa xol in xul tastafiq boo ko weexee xiqil xiqi mooy ku màndi masalan ku màndi xelam dañ nikkutu fi bu demee ba màndi ga jeex xelam dellusiwaat dem nan ko moom kat xiqi na kon su fekkente ne xalaat lu ñu yóbbuwuñ sam xel lu tax kon boo nee sa xel mi mu xiqi dellusiwaat ak sagoom yéexi mu nuur ci ak ngént ci ci ci ngëlëmam yooyu loolu mooy li nga xam ne moom la tontu boppam fa maa li aynayka ana lu dal sa ñaari bët yi ana kon lu war a mën a jàpp sa ñaari bët yi ba in xultak fu faa boo leen waxee ne doy na arrêté leen njooy yi duñ la déglu hamata continuer di tuur seeni rongoñ wa maa li xal bi ko kon sax ana kon lu dal sam xol lu jàpp sa xol ba in xul tastafix boo ne ko mu xiqi del ci wat ak sagom yëhimi mu nuur ci ngëlëmam googu nuur ci li nga xam ne mooy ndofam googu ak bëggam gu tar googu kon loolu mooy li nga xam ne moom la imam Busiri tijjee li nga tijjee li nga xam ne moom mooy uh, wayam woowu di way woo xam ne wu am solo la fa tabarakallahu kon ñu yemandi ca ñetti baytu yooyu ba dellusiwaat ak jàmm incha allah luñ ci mën a tegaat rek ñu tegaat ko ci waaye nii daal la imam Busiri euh, tàmbalee xasidaam danañ faral di wax nag ni ñoom suara yi ak ñoom boroom xam-xam yi léeg-léeg suñuy teg yonent bi du ñu tëb rek jaar ci moom déedéet danañ wiiri seen wax léeg-léeg ñu tàmbalee ko ci tudd ay jongama nga yaakaar na jongama yi ñu leen tax a jóg fekk na taxuñu leen jóg léegi léeg itam ñu tàmbalee ko ci wax ay mbir nga yaakaar ne yooyu moo leen tax a jóg fekk na yooyu taxu leen a jóg leneen moo leen tax a jóg moom itam fii la jaaree pour dugg ci Yonent bi sallallahu alayhi mooy mel ni ku boppam ci goo xam ne am na ko ci na nekk ci di salam muy place bu nekk diggante Makka ak Madina nga xam ñaar dëkk yu ñu ko siq ak yonent mi ngi juddoo Makka waaye itam ma nga gàddaay jëm Madina kon di salam bërëb la boo xam ne ñaari dëkk yi ñu ko séq te benn bu ci nekk yonent bi am jaar jaar kon fàttaliku ay soppe yooyu taxu ko jóg ñi dëkkoon si salaam taxu nu ko jóg cofeel gu mu amoon ci ñoom taxu la taxu taxu ko jóg waaye la ko tax jóg mooy jiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mën nañ ko jànge ca kañ tuddee Majnuunu Layla fa tabaarakallahu muy dofub Layla ba nga xam ne daana def fu mu kër ga nga xam ne fa la Layla dëkkoon la mu daan def mooy donte sax Layla dëkku fa day dem ba ca miir ya mu di muy fóon miir ya daanañu wax sax naan bu xaju Layla daan jënd daana ko dàq ba jàpp ko fóon ko suñ ko laajee li ngay def lu tax mu ne amurru ala diyaari diyaari Layla uqabbilu zal jidaari wal jidaara wa maa xubbu diyaari shagaf na xalbi walakin xubbu man sakana diyaara nee na fu ma rombee kër ya nga xam ne fa la Layla dëkkoon damay fóon miir ba waaw damay fóon miir ba waaye itam jaar ca fóonaaneel fóonaale ka nga xam ne moom moon euh, miir ba waaye nag maa leen yëgal ni bëgg miir yi bëgg miir bi taxut ma di ko fóon waaye la tax ma di ko fóon mooy xel a dem ci ka ko dëkke woon te gisatuma ko ma koy fóon ngir yàgg bi suma fóonee miir ba rek mel na ni fóon naa lay laa kon fa tabarakallahu imam bu yi noonu la duggee ci xasidaam bi noonu la ko tijjee itam waaye bu nee ba ca kanam danañu xam ne jongama yeeg jëkkandoo yeeg soppe yeeg bërëb tudd yooyu taxu kaa jóg waaye ka ko tax a jóg mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi foofu la ñu yemale incha allah di leen jox dig daje incha allah bu suba ak jàmm bu ñëwaatee ñetti bayti ba ñeent jàppee ko noonu incha allah ba baa ñu dugg ci gàmm gi ngeen baal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما